walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu chapitre deux cent soixante-dix-huit xadis bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis te mooy benn xadis bu fal imaam indi woon moo doon xadis mille cinq cent quatre-vingt-huit mu ne woon wa an abi dharrin radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala thalathatun la yukallimuhum allah laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyaama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim walahum adaabun aliim walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre deux cent soixante-dix-neuf al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu nahyi bunte ngi di wax annahi aaye tere gu ñu tere anil iftixaar ci puukarew wal baghi ak beew tere gu ñu tere ak puukarewu ak beew waaw puukarewu al iftixaar mooy koo xamante ne jàpp ne moom moom moo gën ñëpp li mu yor moo gën li ñëpp am ba pare di ko ko wan nag waaw moom moom <laughs> di rek quelqu'un qui se vante tout le temps al yi nag mooy dépasser les bornes waaw waaw al baghy mooy beew waaw al imam dina ko mooy jéggi jéggi jéggi borne yi la borom bi déxal yi mu teg waaw sa digganteeg sa borom sa digganteeg nit ñi nga xam ne moom la borom bi booleel mu ne bu imam indi fi ñaari aaya yuy wane lii aaya goo xam ne dañ koo aaya ci alquran mu ne qaala allahu taala fala tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa waaw mu ne boroom bi nga xam ne moo kaw yéegul nee na fala tuzakkuu anfusakum te suuratu najm fala tuzakkuu bu leen nekk di sellal waaw anfusakum seen bopp fu leen fekk daal yéen a ngi jàpp ne seenu dund moom seenu judd moom mooy or juddu ñi ci des di xon wañ gu ñuul déedéet koo xam ne daal moom tout le waaw man kay ni ma sell man moom sama xol bi moom waaw man kay lii ma dal ndaxa sama xol sell ne ndaxa nangam nangam ndaxa waaw julli wéna man ci julli rek laa dëkk waaw di jàngal xuraan rek laa dëkk waaw di def ay astaghfirullah rek laa dëkk ay salaatal annabi rek laa dëkk waaw sala fekk nit ki mu ngi tagg boppam kese mu borom bi ne eh bu leen def loolu <laughs> waaw di nekk ci foo ko fekk moom éloge boppam kese il se glorifie moom waaw waaw moom ci flagornerie kese lay dëkk <laughs> waaw waaw di tagg boppam rek di màggal boppam rek ay way <laughs> waaw fala tuzakku borom bi ne déet bu leen nekk nag di setal di sellal anfusakum parce que ki ki kii sellalaate mooy yàlla yow yàllaa la ne sell nga sa xol bi mu yàllaa la ne sell na yow waaw <laughs> waaw qaalat al arabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna waaw arab ya kaw kaw ya bañ jógee ne arab ya naan amanna gëm nañ gëm nañ su moroom ne yeneen saa sa wax leen ne mukk gëmu ngeen walamma yadxulul imaanu fi qulubikum ngëm yàlla gi ngeen di woote dëgg ko duggagul ci seen biir xol yi waaye wax leen ne aslam waaw wommatu nañ waaw moo tax foo gis kuy vanté di yëkkati boppam di yaay ne moo moom nii lii moo lii en général kooku loolu sax da koo amul moo tax bi ñuy waxee borom bi ne déet eh, wala ma yadxulul imaanu fi qulubikum ma ne ngëm yàlla ngeen di wootu duggagul seen xol dëgg-dëgg kon nag fala tuzakku anfusakum huwa moom mii seen borom aalamu mooy ci xam bi man ittaqaa ci ki nga xam ne moo ko moo ko teet dëgg-dëgg waaw ki teet dëgg-dëgg yàlla bay làmboog ay ndigalam te yàlla tax tey sore ay tereem tam moom tax kooku yàllaa ko xam dëgg-dëgg tax mooy allaamun limaa fi sudur waaw mooy aji xamaakoon li nekk ci dënn yi nga xam ne dara du ci moom kooku mooy ki xam dëgg-dëgg waaw yow mi ni ngay woote est dëggu na ci yow kon nag jarul ngay dem ci nit ñi di leen solal sonal fa atuzakku anfusakum waay waaye bàyyi leen di pompeel seen bopp di setal seen bopp kon nag loolu day wane ne kon loolu dañ koo tere ta muftaxir boo gis puukariwkat boo gis lii la waaw waaw <laughs> mooy saaru Qaaruuna yi waaw lii wa leen daloon parce que ñoom dañoo jàppoon ne ñoom ñoom ñoom ils sont clean moom Qaaruuna loolu doon liggéey waaw di di di jàpp ne voilà moom daal affaire yi daa man daa am te tamit daa nekk loo xamante ne ak nguuraa boppam la moo tax ba ko bokkam ya doon naa Muusa alayhi salaatu wassalaam di ko wax naan ko di ko yee di ko doolee ci borom bi te lii ko borom bi bàggil ci wàllu am amu àddina mu sàkku ci li nga xam ne mooy ngërëmu yàlla ak bés bés bu mujj ba waaw te mu bañ a fàtte waxuñ ko jëlal lépp yóbbu def bi wala tam sa nasibaka min ad-dunya bul fàtte malgré lii ñu la wax wabtaghi fii ma ataaka allahu ad-dar waaye wala tansa nasibaka min ad wa ahsin kama ahsana allahu ilayk waaw sàkkul ci li la yàlla jox dala koo jox ngir mu nekk moyen jaarukaay échelle jokkalukaay bu lay indi ci boppam ci borom bi tabaaraka wa taala mais pas ngir nga ciy may kon sàkku ci kër ga xam ne borom bi nee na foofu lay terale ñi nga xam ne ñoom la sopp muy daaral aaxira waaye bul fàtte si kër fii ci al bi bii ngay dund te nga rafetal ci way ñàkk nit ñi comme ni nga xam ne boroom bi loolu la rafetale ci yow ba jox la xéewal yu mel nii waaw te nag wala tamril fasada ard bul sàkku ak yàqute ci suuf ndax borom bi bëggul yi ñuy yàqu léegi moom la la leen tontu kooku mooy al muftaxir dëgg dëgg mooy xaaru nag ñu mel ni ñoom xaala mu ne ala ne yii yi ngeen may wax naan wa ahsin parce que niñ koy xaaral na lii yàllaa la ko jox rek mbaaxu yàlla la gum la jëm moom nag mu ne déedéet innama utiituhu yéen damaa foog na yeen rek erreur innama utiituhu ala ilmin indi man dama koo jote te ko dama ko j'ai acquis tous ces biens parce que xam-xam bu ne fi man loolu lii mooy muftaxir waaw nga xamante ne foo ko fekk li mu nekk mooy di di di glorifier boppam ah di di di wane ne voilà moom daal mooy moom moom moo moo moo màgg moo man ah alors que déedéet waaw waaw moo tax bokk na ca ah, Seydina Luqman waxoon doom ja waaw conseil am ko doon jox yu am solo wala tusa'ir xaddaka linnaas waaw wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur waaw bul jël sa lex yi looy wax ak nit ñi di leen di leen di leen di leen di leen tuutal ak ñi ngay def sa lex yi di wane na yow ñii dañ leen a jéppi te dox suufeel leen ci kaw suuf di di di réeréelu borom bi soppul ñi nga xamante ne ñooy def noonu di dox di réeréelu ci seen dox seen col ko ak loolu ak faxur koo xamante ni day puukarewu voilà ak yeneen i laaye yu bari yoo xamante ne borom bi wane na ñu mel nii bëggula inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuuraa waaw ca suuratu nisaa yi wax na lu mel wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا voilà te mooy borom bi bëggul mel waaw waaw akbar waaw waaw da nit ñu beew ñi genre Qaaruun yi noonu lañ mel waaw kese jikko wala in azaqna al-insaana minna rahmatan thumma naza'naaha minhu innahu laya'uusun kafuur wala in azaqnaahu na'maa'a ba'da darraa'a massathu layaquulanna layaqulanna dahaba sayyi'aatu anni innahu la farihun faxuur mu gis nga ki bu ñu ko ñamalee mosal ko mu tukkee ci ñun suñu xéewal suñu yërmande waaw ay xéewal yu ma ko defal santé waaye koom am am loolu ginnaaw bi ñu rëcc ko rëcc ko ci moom moom daal di koy daal di koy rëcci nga gis ko mu nekk koo xam ne la ya usun kafuur mu désespéré waaw waaw ci yërmande yàlla nga dégg ko nga dégg ko mu désespéré wu nekk aji suulaakoonu jëf lu sant yàlla ma ko defaloon seet ne ah bu dee jël na ko tay de ñaata at laa nekkoon di bànneexu te bu doon benn tierce kese xéewal gu ma yàlla def dëlaat ko loolu bari na waaw waaye déedéet suulaa koonu bés la waaw man kay xaw ma la laa def man kay yàlla moom ah mbaax gi ñuy wax ah moom moom daanaka du may du joxe di nanguwaat loolu de man yéeme la yooyu yëpp ay waxu lan la waxu wolof la kan moo la wax na yàlla du maye <laughs> di joxe nanguwaat alquran la waayow <laughs> saay ñaññal wala boog duggal ña la ko wax de loolu moom borom bi yaa bi aay bii loolu la nit ki bu ma ko defalee min daa raxmata su man nasaanaa minu ma daal di koy rëkk ginnaaw bi ma rëkki ko dindi ko jël ko ci moom ah, kon kay lool mooy day joxe di nangu kay <laughs> waaw waaw mu ne nag waaye wala in adak naaw bu ma ko mosalee te yooyu yëpp luñ lay mosal kese la naama xéewal yu yaatu ba'da darra ginnaaw ay weñ sooki lor yu ko daloon masahu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu an ne alhamdulillah alladhi adhaba anni alhazan comme la waa àjjana di wax sant ñeel na yàlla mi nga xam ne njàqare ma ne woon daaw ak daaw jéeg ak at yee son noon lool waaw waaw buntu yëpp daal di tëju sama sama kanam ba mu des buntu borom bi tabaaraka wa mel ni daal nit ñi fu ma dem waaw qad aghlaqatil muluku waa abwaabaha abwaabaha ah buur yi tëj nañ seen seen seen buntu yi wëllif ma de waaw waaw léegi nag man aw ma benn buur bu may ñëw lulul borom bi sa buntu bi ma ñépp tëjalee ay waay borom boobu nga xam ne moo ma ci génne tey au lieu mu sant ne alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-hazan du ko wax dana zaaba sayyi'atu anni waay waay waay yu metti ya ak yu ya dem na jeex na ku muñ muñ waay j'ai bien traversé le désert waaw waaw la une carapace dure la amoon di tagg boppam nag <laughs> waaw j'ai tant souffert pendant ces épreuves maintenant c'est fini <laughs> tout est revenu ni mu woon mbir yaa ngi dox ah innahu nga gis ko la farihun aji mbégte mbég goo xam ne yàlla taxul faxuur nekk ak i puukarewu di wane ne moom nag fii mu ne nag moom daa fekk moom mooy ki nga xamante ne nii euh, dafa am lu particulier loo xam ne moo tax moom mu mën ci génne nii quoi voilà aliyasu billah kullu hada euh, waxu ku xamul dara la kon nag al imaam al xaafis moo li ñu aaya bi <laughs> mu ne kon fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa voilà léegi mu ne beneen luy wane suuratu najm ay 32 beneen aaya luy wane tere gu ñu aaye puukarewu ak beew ah mu ne wa qaala ta'aala innama as-sabiilu 'ala alladhiina yadhlimuuna an-naasa wa yabghuuna fil ardi bighayri al-haqq ulaa'ika lahum adaabun aliim voilà muy suuratu Shuura ay quarante-deux mu ne innama sabiil ñi nga xam ne daal ñoom la yoon moo am yoon ñëw ci ñoom ngir teg leen ay punition ca lañu def mooy façon nit ñu mel nii ala alladiina ña yoon di dal seen kaw te ñoom la am yoon ngir agsi ci ñoom ngir daal di leen pire mooy ñii alal ladina dina dal ci ndodd ñi nga xam ne yazlimuna naas loolu mooy wal bax yi voilà te na yan iftixaar wal bax yi ak moom bax yi mu ngi noonu mooy dañuy tooñ nit ñi wayabghuna fil ardi non di tooñ nit ñi quoi ay tooñaakoon lañ waaw dañuy tooñ nit ñi ci maali foro waaw di tooñ nit ñi comme ça wayabghuna ñuy beew mu ngoog fil ardi ci suuf waaw bu ñu leen ne yem fii ñu dépassé ko wayabghuna fil ard ñuy beew ci kaw suuf bi ghayril haqq ci loo xam ne mënuñu koo teg ci dëgg ndax baroo beew di ko teg ci dëgg amul ulaayika suñu boroom joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori guñ sori ci mbon ulaayika gaa yoo yële dina leen ñeel te ñeel na leen kenn du ko xëccoog ñoom azabun mbugal alimun gu tar waaw allahu akbar ñii ñii tooñaat parce que dañoo am pouvoir waaw gis nga boroom bi li mu diggee ci ñi nga xamante ne nii mooy mbugal waaw ak li nga xamante ne nii mooy nit ñu tooj la nga fayu lañ la tooj du loolu la xaraamal wa in aqabtum fa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum be la wax bees leen tooñee def leen lu metti ngeen ñëw bay fayu fayu leen lu mel ni liñ leen def waaw waaye nag dépassé nag loolu lañ tere waaw dépassé nag loolee nag mooy li nga xam ne lëf la boo xamante ne dañ koo tere ah waaw <laughs> loolu moom dañ des koo aaye manoo nag ne boo comme que man dañ maa tooñ léegi nag man damay damay permettre tooñ ñar bi déedéet loolu nag moom bokkul ci li nga xam ne mooy maandute te bokkul ci li nga xamante ne mooy njàngaleem l'islam li gën nag mooy nga baale waaye boo ñëwee bay fayu fayul lu mel ni liñ la def moo tax mu ne wala man sabar képp nag koo xam ne muñ nga fa wa xayrun lis-saabiriin moo gën ngir ñi waaw wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluhaa faman aafaa wa aslaha fa ajruhu ala allah innahu la yuhibbu az-zalimin walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaa'ika ma alayhim min sabil innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim wa laman sabara wa ghafara walaman sabara wa gafara inna zaalika la min azmil umuur waaw borom bi lii la wax la suuratu Shuura mooy aaya bi daa am du ko jiitu suñu borom na ne wa jazaa'u sayyi'atin payuk lu ñaaw sayyi'atun mithluhaa ak lu ñaaw la ni loolu waa mais yow boo rayee nit ci loo xam ne te woo fen mais pay gi mooy la ah mais mooy lu ñaaw li nga def pay gi loolu lay proportionné <laughs> waaw wala kede def la lu dul noonu boo ñëwee ah ak payam mooy lool waaye fa wa fa man afa ku jéllale jéggale wa aslaha daal di yëwanal fa ajruhu kay kooku payam Allah borom bi dara warul nee na maa warloo fay waajooju nga xam ne manoon naa fayu de def nañ ko lu ñaaw waaw waaji ay ndëgg sërëxal la ko dóor ay ngir yàqal ko mbir yépp mu ñëw ba ba mbir yi leer mu mën a fayu mais mu jéggal ko waaw waaw mu ne kooku payam ba pay di wënal ba pare jéemul ci jéggal ko mais yi wënal digganteem ak kookee nga xam ne da ko doon yàq waaw ndax la tastawi al hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan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 boo yàggee di def lool ka nga xam ne moo nekkoon sa digganteeg moom ak animosité ak mbañ ak lu mbañ gum tax mu lay def yooyee day mujj mel ni sa xarit day nekk sa xarit boo xam ne bu tar tàng jir ci sopp gum la sopp moo tax borom bi ne wala man sabar non fa man afa ku jéggale wa asla mu yéwénal digganteem ak ko doon def lu ñaaw fa ajruhu kooku de fayam alallahi borom bi ngi dara warul moo ko warloo innahu borom bi dëgg-dëgg laa yuhibbu buggul az-zaalimiina ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi wala man intasar waaye koo xamante ne nii nag ah moom dafa fayu moom manula muñ quoi <laughs> waaw ay ay darajaat la waaw xam nga kim njëkk a muñ kim njëkk a tudd koo koo féete kaw kii muy wax waaye la wala min wala man koo xam ne nag ah daa fayu fexeel baada zulmi yi ginnaaw bañ ko tooñee mu fay lu toll ni la ko waaj def ah déet kooku nag kenn du na ko yow yow lii noo ko mën a defe ah lu mënoo ko woon a baal déet sëñ ko moo gën mais li mu def xaraamul moo tax borom bi ne fa ulaayka ma alayhim min sabil ñooñu amul benn yoon wu ñu mën a jote ci ñoom di leen ŋàññi wala boog punition ba leen dal déedéet ñoom dañoo fayu wallahi daa xam du faate bu muslima uqibtum ne loolu la def waaye sauf que ñun ñu kaw mooy wala in sabartum la wa xayrun lis bu ngeen muñoon nag jéggal waa ji moo gën ñun ñi ñu muñ waaw sauf que kii comme que amul daraja jooju moom fayu la def ah kooku maa lay min sabil mu ne innama sabil ñi nga xam ne nag ñoom lañ am yoon ci ñoom ngir jàpp leen teg leen ay daan ta ŋaññ leen mooy ala alladhina nekk nag ci loosu ña nga xam ne yazlimuna an-nas tooñ ko fi nit ñi waaw kay ñii moom lañ war a ŋaññ teg leen ay daan wayabghuna ñuy beew fil ard ci suuf alalu jaambur yi mel ni seen baytu maal la seen seen moomeelu bopp la deru nit ñi mel ni daal la réputation yi seen yoon na wuti moom daal seen mbiru bopp kese di tooñ ñi waaw kay ñooñu nag bi ghayri al loo xam ne moom tegu na ko ci dëgg ndax dëgg deew tegu mënu tegu ci dëgg waaw ulaayika gaayooyee lahum ñeen la leen azabun bugal alimun bu tar mu ëndiwaat mu ne wala man sabar waxaat ko ku muñ wa ghafar mu jéggale inna zalika gis nga loolee <laughs> la min azmil umur bokk na ci mbir yi gën a dogu moo taxoon fële mu ne idfa billati ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatan annahu waliyyun hamim wala yulqa illa alladhina sabaru mooy wala man sabar ñu muñ ñool ñoo man lool wa ma yulqa do du dajalool man ko de illa du hazzin borom cër bu màgg fa borom ba azim bu màgg waaw moo tax mu ne wi la min azmil umur azmil umur yu dogu mbir yaa ngoog kon gaa yi mooy beewkat yi ñooñ la yoon war ñoo am ñu lool ñooñu lañ am yoon ci ñoom ŋaññi leen teg leen ay daan fii ci àddina yoo xam ne yu borom bi waaye buñ deewee noonu lahum adabun alim dina leen ñeel li nga xam ne mooy mbugal mu tar kon loolu lay wane li nga xam ne mooy babu nahyanil iftixaari wal baghi di beew ci deretu nit ñi réputation nit ñi alalu nit ñi waaw loolu lépp nga def ko alalu nit ñi loolu na la leer ne yow loolu lahum adabun alim dina leen ñeel mbugal mu tar wal iyaadu billah te ñoo ñoo jara ŋàññ ñoo ñoo ŋàññulu voilà léegi nag al imam fii ginnaaw aay yi leen di suuratu shura aay 42 mën di fi ñaari xadiis waaw benn xadiis bi lañuy gis après ñu tëj bii di ñëw ñu xool beneen bi quoi parce que euh, xadiis bi muy indi eh, jotoon nañ ko gis mooy xadis mille cinq cent quatre-vingt-neuf al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an Iyaad ibn Himaar radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha awhaa ilayya an tawaada'uu hattaa laa yabghii ahadun alaa ahadin wala yafxar axadun ala axad rawaahu muslimun rahimahu allahu taala wa rahimahu allahu taala qaala ahlul luga albaghi attacaddi wal istitaala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu allah mu ndi xadiis bi nga xamante ne Ah, moom la indi bu njëkk mu ne wan wa ah, an Iyaad ibn Himaar mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Iyaad ibn Himaar radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena inna allaha borom bi tabaaraka wa taala awhaa ilayya dafa wax yu ci man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii la ma wax yu ma wax leen ko an tawaada'u na ngeen wàcc seen bopp soyez humble soyez des personnes humbles soyez humble wàcc leen seen bopp hatta ba ni nga xam ne laa yabghi du beew ahadun ala ahad kenn du beew ci keneen ci moroomam ndax beewkat bi en fait daa ñàkk humble rek waaw wala yafxara ahadun ala waaw waaye it ba bu mu beew ahadun kenn bu walaa yaf xar walaa yaf xara te bu mu euh, wala walaa yaf xar tamit ahadun ala ahad te bu mu wala walaa yaf xara te bu mu xatta laa yaf xara wala te bu mu nekk koo xam ne day puukarewu ahadun kenn ala ahad ci moroomam waaw bu kenn di puukarewu ci keneen ki di ko jaay na walla man ma lii ma man lii ma nang déedéet loolu bokk na ci li ma boroom bi wax ma wax leen ko mu jaam yàlla nekk rek li nga xam ne ay mbokk tey dox luy ah, seen diggante waaye bañ nekk parce que kii kii beew kami kawam da koo jàpp ne moom du bo moom ak moom dañoo wute te moom am na lu mu ko pëlee loo xam ne may na ko sañ-sañ muy beew ci kaw loolu nag mu ne borom bi moo ma wax yu ko ne na ngeen wàcce seen bopp ndax ku wàccewul sa bopp doo man euh, euh, incarner li nga xamante ne moom la yoneen saa saa wax mooy bañ a beew waaw képp ko wax dafa rëy kooku moo yor jikko yu salte yooyu te ñàkk a beew du ko man parce que dafa rëy wala wala yaf xar bu mu nekk rek di puuk lu nekk rek mu jàpp ne moom daal moom léppam dafa sell daal waaw ma sell yeneen gaa yi nag lépp a taqate tilim tasalde wala yafxara ahadun ala ahad te bu kenn ci yéen bi bu këréwu ci keneen mu ne rawaaw muslim imam muslim soloo ko rahimahullah mu ne qaala ahlul lugha mu ne waa langue bi nag arab nee nañu al yu gis nga yu beew xam nga ma at-ta'addi mooy jéggilee borne mooy dëxël yi yàlla na yemal fii nga bañ faa yem nga ko wal istitaal ak di yuqamte ku di kawe kawe lu ci kaw ñin ñi jàpp na yow yaa leen gën a féete kaw ci lépp loolu la loolu mooy beew wal iyaadu billaah aadanallah min xadiis bi nag romboon na xadiis six cent deux lañ ko gisa woon ci chapitre soixante onze baabu tawaadu tawaadu wa xafdil janaax lil mu'miniin foofu lañ ko gisa woon xadiis six cent deux waxoon nañ la dina ñëwaat xadis mille cinq cent quatre-vingt-neuf walillahi alhamdu wal minna moom la al imaamu moom la euh, kii indi fi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala kon dañuy yem nii euh, wala ñu euh, ci fii nii ñu teg ci beneen xadis bi insha allahu taala muy bu mujj bi kon al imaamu al xaafiz ne